an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahmatullahi alayhi fi matn al-arba'iin an-nawawiyya fi al-ahaadiith as-sahiihati an-nabawiyya al-hadiith ath-thaamin an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumaa anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala umirtu an uqaatila annaasa xatta yashhaduu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqiimu salaata wa yu'tu zakaata fa idaa fa'aluu daalika asamuu minnii dimaa'ahum wa amwaalahum illaa bihaqqil islaam wa xisaabuhum ala allahi ta'aalaa rawaahu al-Buxaariyu wa Muslim rahimahumallah kon al-imaamu an-Nawawi rahimahullah mu ne al-hadiisu as-saamin mu ne al-hadiis xadis bi nga xamante ne nii as-saaminu mooy juróom ñetteel bi di huitième xadis ci quarante-deux xadis yi nga xam ne moom la dajale fii ci li nga xam ne mooy ñeen fukkeelu ñeen fukki hadis yeek ñaar bii mooy li nga xam ne mooy juróom-ñetteel bi mu ne an ibn Umar mu ngi koy jële ci saxaaba boo xam ne jiitu nañu gisoon ko fii ci ay xadiisam mu ne doomi Umar jële nañ ci doomi Umar radiyallahu anhuma kooku mooy Abdullah radiyallahu anhu anna rasulallah mu ne radiyallahu anhuma ndax dafa tudd ibnu doomu Umar ñoom ñaar moo tax mu ne radiyallahu anhuma yal na borom bi tabaaraka wa ta'ala taala daal di leen gërëm ñoom ñaar anna rasulallah kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa yal na borom bi tabaraka wa taala julli muccal daal di sëlmal ci qaala tey sëlmal nee na qaala te muccal ko qaala nee umirtu dañ maa digal man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an uqaatila an-naas ku koy digal boroomam an uqaatila an-naas ma daal di xareeg nit ñi hatta ba kera yashhaduuna ñuy seede an laa ilaha illa allah keni amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg te ñàkk ko jaamu nekk ay lori neen illa allah ku dul boroom bi tabaaraka wa ta'aala di allah wa anna muhammadan waaye ñu seede keni muhammad bi man mii di wax ak yéen di sayyidina rasuulullahi ndawal yàlla la yàllaa ko yónni ci jaami salawatullahi wa salaamuhu alayhi wa yuqimu salaa waaye it ba kere ñuy taxawal nangoo taxawal julli toog rek naan seede naa seede yi kese man jeex na non non loolu doyul ndax bu doyoon ca lay yem dara mooy wax dana wayu qiimu walla te taxawal nangoo taxawal as julli julli yoon nag bu ko waxee mooy julli juróom yi nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala daal di farataal ci li nga xamante ne nii mooy jaam yi leen nga mu ne wayu tu zakat te ñu nangoo joxe li nga xam ne mooy zakat di setal di seral di setal seen bopp di setal seen alal yi nga xamante ni du ñàkk ay rëq-rëq ak ay ay yoo xam ne jaaduwul nekk nga xam ne loolu da koy da koy setal waaye da leen di tazkiya nekk loo xam ne da leen di fóot di leen raxas ci li nga xamante ne ni mooy rëcc rëcc yi nga xam ne moo nekk ci ñoom ña koy joxe ak ñi nga xamante ne waaye di sellal seen bopp yeeg seen nafs yeeg seen yooyelee kon nag wa yootu zaka ñuy joxe zaka léegi nag mu ne mooy àq ya nekk ca seen alal ya mu ne fa iza faalu zalik nit ñi nag bu ñu defee lii nangul ma yii nii ma filim ah lii nii zalika asamu daal dina ñuy ñoŋal min nii wëllif ma mooy ñoŋal nañ mooy man mana dootuma leen laal ah dimaahum seeni seeni seeni deret ñoŋ na ci man mooy dootuma arrêté ñoom dootuma jihaat ak ñoom wa amwaalahum waaye seen alal ya ndax kat boo jihaat l'islam moom buy jihaat mooy ne buy jihaat ak yéefër bu fa jëlee alal loolu noonu day nekk lu dagan loo xamante ne mooy butin de guerre yi mooy li nga xamante ne mooy ganima yi léegi nag bu dee nag nit ñi dañoo nangul ko yi mooy ñoom non seulement ñoom ñoŋal nañ ci moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam seen yi ndax du ko tuur wa amwaaluhum ak seen alal yi boo xareek ñoom it du ko jël ta du dul xareek ñoom illaa bi haqqil islam loolu ci haqqul islam voilà mooy kon ay jullit am na ñoo xam ne kon nekk jullit tekkiwul na yow réewum jullit mi man la xare ñëw wala nekk ay jullit ak jullit mooy xare kon mën naa am parce que moo tax mu ne illa bi haqqil islam lu dul haqqil islam ñoo xamante ne moo moo la doon wax ci suuratul hujurat wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu faslihu baynahuma voilà bu dee daa am ñaari kuréel ci way gëm yàlla yoo xam ne dañoo jàppante nekk ci loo mooy rek yéen leen ngeen yéwénal seen diggante waaye fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra bu dee benn bi dafa beew ne moom moom yoonam new ci new ci bu boobaa mu ne fa qaatilu ànd ngeen dal xare ak ñi nga la fii bi nga xam ne ba tabri day beew kon kay loolu kon loolu xar loolu boobu la nag voilà mooy boo nekkee ne jullit nga tax yow nga jàpp ne waaye man am naa protection lu ma neex def boobaa ba pare nga tuur deretu jàmbur ci loo tay loolu dañuy tuur sa deret yow tamit kon nag moo tax mu ne kon nag bu boobaa wa illaa bi haqqil islam lu dul ci làqil islam lu dul ci haqqil islam daal ku xasa gëm moom yow sa deret ak sa sa sa alal ñoŋ na ci man yonent sa alayhi wasallam bu du càq l'islam voilà voilà léegi wa xisaabuhum léegi nag seenub xisaab seenub àtte moom alallahi ci yàlla mi nga xam ne moom la dara warul ci moom la moom mooy ki nga xam ne moom moo warul boppam ne jaami moo leen di xisaab ta'ala moom borom bi nga xam ne kawe na te yéegut mu ne rawaahu daal dinay solo xadiis bi al Buxaari al imaam Muhammad ibn Ismaayil ibn Ibrahim ibn al Mughira ibn Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullah wa Muslim ak Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahimahumullahu ta'ala kon al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala muy wax xadis bi ci tegu mu ne al-hadith at-tasi' an abi hurayrata Abdirrahman ibn Sakhr radiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masaa'ilihim wa ikhtilaafuhum ala anbiyaa'ihim rawahu al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah kon al-imaam an ibn Sharaf ash-Shaafi'i rahimahullahu ta'aala mu ne al-hadiisu ba nga xamante ne nii at-taasi'u mooy juróom-ñeenteel bi di neuvième hadiis bi ci arba'iinaat yi ci quarante fukk hadiis yi ak ñaar yi nga xam ne moom la tànn def ko ci téere bi mu an Abi Hurayra mu ngi jële ci ci nga xamante ne moom lañ doon woo dakkantale Abu Hurayra baayu muus mu ndaw mi waaye est-ce que noonu la tuddoon mu ne Abdurrahman la tuddoon muy Abdurrahman jaamu Arrahman mi nga xam ne moo fees dell ak yërmande ibn di doomi Saxr ki nga xam ne mooy Saxr radiyallahu anhu yal na borom bi tabaaraka wa taala daal di kontaan ci moom annahu qaala neena sami'tu man di dégg naa man Abu Hurayra sami'tu dégg naa rasulallahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax ma nahaytukum an lépp loo xam ne tere naa leen ko fajtanibuhu mooy lu ma leen tere man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam na ngeen ko moytu wa ma amartukum bi lépp nag loo xamante ne nii maa leen ko digal faf'alu minhu mastata'tum na ngeen ko dikke na ngeen ci jëf la ngeen man seen seen kattan bu leen ci gàttañ lu de la ngeen man ci li ma leen digal na ngeen ko def waaye ma leen tere moom na ngeen ba ci saas voilà voilà ñi ngeen ko moytu la mënante rek fa innama dëgg-dëgg ahlaka daal di woon nay alak alladina ñi nga xamante ne nii nekkoon nañ min qablikum ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon xeet yi leen fi jiitu woon ëpp ci ñoom xam nga la moo leen alaka kasratu masailihim barik ñoom ñëpp sax boo feetloo seen alkandi ci lii la jóge kasratu barik masailihim seeni laaj seeni question yuñ doon laaj waxtilaafihum waxtilaafuhum ak seenu ala anbiyaa'ihim ja seen yonent ya nga xamante ne nii ñoom la leen borom bi tabaaraka wa taala yónnee woon voilà dañu fiy nekk rek laaj ay laaju naa ko naa ko kale laaj boo xam ne voilà dina dootul amati lu mu wax wala dina wane ne moom mii waxul dëgg wal iyaazu billaah loolu lañ doon def te sax lañu laaj bu leen ko defalee gars yi wuteeg moom voilà léegi nag borom bi tax loolu bu baax léegi ah ñoom ay nañ yooyu lan lañ ci doon laaj waa ci exemple benn exemple kese génne ñu ci montagne bii ak gëléem bi dox wax bu génn nag doomam gaa yi ñëw ba pare mu ne la kay nag lii jox leen condition yi mu fiy yéen da ngeen am sirbul moom mu am sirbu yow biñ ñu wax ba affaire bi ñu d'accord te moo ko laaj de ba pare du am ni ñu ko laaj mais moom daal di lam leen waxoon ne leen ah waaye rek bu leen ko laal wala tamas suuxaabi suuf bu leen ko laal ci ci lu ñaaw de voilà bés bu ngeen ko laalee dina leen laal buggal mu tax gaa yi la lañ def waaye fa aqarruha voilà waaw ñu daal di koy cor fa damdam alayhim rabbuhum mu ngo yow laaj say laaj ñu tontu la ci ba indil la la tax nga ñëw wuuteeg yonent ba la ko indil quoi ñoom noonu lañ fi newoon ak di wuuteeg seen yonent yi kon loolu mooy li leen alakoon kon nag affaire baa ngoog lu yonent ba sa sam nañ ko tere nañ ko sori nañ ko ba lu mu ñu digal nag nañ ci dikk li nga xam ne moom lañ ci kon nag mu ngi noon mu ne hadith bi rawahu solo na ko al Bukhari wal imam al Bukhari rahimahullah rahmatullah alayhi wa Muslim ak imam Muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhima al imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne al hadith al ashir an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha tayyibun laa yaqbalu illaa tayyiban wa inna allaha ta'aalaa amara al-mu'miniina bimaa amara bihi al-mursaliin faqaala ta'aalaa yaa ayyuha ar-rusulu kuluu mina at-tayyibaati wa a'maluu saalihan wa qaala ta'aala yaa ayyuha alladina aamanuu kuluu min tayyibaati maa razaqnaakum summa dakara arrajula yutiilu safara ash'atha ghabar yamuddu yadayhi ila as-samaa yaa rabb yaa rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa annaa yustajaabu li daalik rawaahu muslim rahimahullah kon alimaamu nawawi mu ne alxadis rahimahullah alxadis bii de mooy xadis ba nga xam ne alaashiru mooy fukkeelu xadis bi dixième xadis bi ci ñeen fukki xadis yeeg ñaar yi mu indi ci téere bii di matnul arba'iin an-nawawi rahmatullahi alayhi mu ne an abi hurayra alhamdulillah mu ne an abi hurayra mu ngi jële saxaaba bi mu jële woon hadis bi nga xam ne moom lañ génnoon sànq waxoon na la lim tuddoon en tout cas loolu mooy li gën a siiw na noonu la tudd si noo wute am na ci ci ndax euh, Abdurrahman la tuddoon loolu moom taxu ñoo jóg boo demee ci sara yi insha allahu taala ak tarjamaam di nga ko gis kon mu ne an abi hurayra kon nag mu ngi jëlewaat ci hadis ba léegi ci baayu muus mu ndaw mi noonu lañ ko doon dàkkantele muy abu hurayra di radiyallahu anhu annahu qaala neena qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna allaha tayyib mu ne yonente bi alayhi salatu wassalaam neena inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala tayyibun dafa teey laa yaqbalu ba moo tax du nangu illaa tayyiba lu dul lu teey wa inna allaha te borom bi tabaraka moom de amara taala mi kawe mi te yéegul amara digal na almu'minina way ngëm yàlla yi yu góor ak yu jigéen a ci yem nag bima lim leen digal mooy bima la nga xamante ne nii amara bihil mursalin la mu digal ñi mu yónni yonent yi alayhimu salaam képp la digal jullit ñi voilà kon nag mu ngi loolu laa doon wax fan yi ah te caaxaankat bi bëgg a taxaw <laughs> voilà moom di daganal ay mbiram naan moom daa bokk ci ñi nga xam ne ñoo xam mustabahaat yi kooku waxul lu am voilà te li muy def mu leer nañ ta xaraam voilà kon nag mooy mu digal li nga xam ne ñooy woy ngëm yàlla yi li nga xam ne moom la dugal moom la digal ñi nga xam ne ñoom la yónni te ñooy tànneefam yi ci xeet wi ak i bindeefam yi alayhimu salaatu wassalaam fa qaala ta'ala suñu boroom nag wax ne moom mi nga xam ne kawe na te yéegut yaa ayyuhar rusul eh yéen ñi nga xam ne yi ay yonent yi sama yonent yi alayhimu salaatu wassalaam kulu lekk leen mina tayyibaati ci yu teey yi wa'malu te dee leen jëf saalihan yiw wa qaala loolu la digal yonent yi alayhimu salaatu wassalaam léegi nag lan la lan la digal way ngëm yàlla yi nee na li mu digal yonent yi rek la digal léegi nag mu wax la nag nan la ko wax moom ci alquran wa qaala taala mu ne wa qaala mu wax ba léegi yoo taala boroom bi nga xam ne moo kawete yéegul yaa ayyuhal ladina amanu e yéen ñi nga xamante ne nii yéen a gëm yàlla kulu lekk leen min tayyibaati ci yu teey maa la nga xamante ne razaqnaakum lañ leen wërsëgale man seen borom summa ginnaaw yeneen bi alayhi salaatu wassalaam bi mu waxee lii zakara mu tudd moom ar-rajula benn waay boo xamante ne nii moom yutiilu safar mu ngay guddal tukkeen tukki bu gudd ci la nekk nag ash'asa mu nga nekk koo xamante ne nii mooy karaw ga daa daa daa cuqaaral axbara poussière na ndax poussière u bi mu dugg ak voyage bu metti bi waa karaw ga cuqaaral naa yamuddu yadayhi nga xam ne tumuranke comme ni nga xam ne mooy kiy voyage yi waxuma voyage yi jël waaw avion boo xamante ne nii yow sawaay place économique ça c'est bien voilà tu yow laa nag nga nekk fa nga xamante ne nii mooy fa ñuy berndeele baral gaa yi nga ko kooku ba tax waxuñu ko kii mooy ki nga xam ne <laughs> voyage bi nga xam ne waaye da ngay tumuranke voilà léegi nag mu daal di nag yamuddu yadayhi wa moom nii la mel de lii way xaalam mooy sonn na lool waay waay kii moom ye waajo woona de wa yamuddu yadayhi mu ngay yëkkati ay loxoom nag ila sama jëmale ko asamaan naan ya rabb ay waay di ñaan naan ya rabb e yow sama borom di ko ñaan ya rabb e yow sama borom ngir mu génne ko ci xettali ko ci metti yi mu nekk ci tukki bu metti bi te boo moywul te mu faatu fi ah voilà suñu borom nag yonent ba sa ma waaji wa mat'amuhu moom ne moom la nga xamante ne moom lay dundee xaraamun dafa xaraam wa mashrabuhu la muy naan mooy la muy lekk dafa xaraam wa mashrabuhu la muy naan xaraam dafa xaraam wa malbasuhu ka yéere mu ba mu naan yaa rabb di yëkkati loxoom naan day ñaan boromam lool sax mu soloon xaraam dafa xaraam wa ghudiya moom mu dundee mooy moom dundam ñépp moom daal daanaka moom li muy lekk li muy li muy consommer la bil xaraam yi ci xaraam daal moom la nuuroon dundam voilà wal iyaadu billah yeneen tawee saa saa am ne waaw waa ju mel nii moom waa moom fa anna yustajabu li dalik maa ngi leen di laaj mooy du laaj ñàkk xam balaa booy mooy yéemu fa anna nee kii ana ana naka yustajabu leen di nangulee la borom di nangulee li daalika ku mel nii yow li la borom di tere yëpp nga nekk ba pare naan ko may ma quoi voilà. kon nag mu ngi noonu moo tax fii pukulaal la noo ko amee rek yow daal fii mu ne ay bul xool ay daga naan xaraam boo ko amee noo baax na. kooku xam nga ne wax lim la wax juunoo naan waxu yonent bi alayhi salaam voilà te waxu képp ku ay waxam juunoo waxu yonent bi sa salaam dañ koy teg mais kaayinan man kaan ak ko waajooj ku mag nekk voilà mu ngi noonu la kon nañuy seet liggéey yi ñuy def di ci jëlee li ñuy dundee li ñuy dunde ak li ñuy dundale nit ñi li ñuy jaay mbaax ak yaa jàmb ñaaw te loolu sax waruñ ko woon a jaay wal iyaazu billaah loolu lépp nañu xool nay dagan bu daganu tus suñu diggante suñu borom dox voilà wal iyaadu billah mu ne rawaahu hadis bi solo na ko muslimun al imaamu muslim abul husayn rahimahullah kon al imaam an-nawawi mu ne mu ne al hadith al haadi ashar an abi muhammad al hasan ibn ali ibn abi talib sibti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa rayhanatihi radiyallahu anhuma annahu qaala xafidtu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam daa maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk rawaahu tirmidiyu wannasaayi rahimahuma allah wa qaala tirmidiyu rahmatullahi alayhi xadiisun xasanun saxiix kon al imaamu nawawi rahimahullah kon mu ne al xadiis xadiis bi nga xamante ne nii alxaad yi mooy benn ashara di fukk mooy fukk ak benn onzième mu xadiis bi ci quarante-deux xadiis ki ñeen fukk xadiis yeeg ñaar yi nga xam ne moom la leen di mu ne an abi muhammad xadiis bi mu ngi koy jële koo xamante ne dàkkan tanam mooy bàyyi muhammad alayhi salaatu wassalaam voilà mooy doom voilà Seydina mooy kan alxasan Seydina alxasan voilà mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy mooy maamam voilà mais buñ nee baay du baay yonent waaye sa mooy doomam <laughs> voilà da dakkantalam mooy alxasan voilà moo alxasan ibn ali di doomi ali ibn abi talib ah, saydna ali moo mu def mise en jumla infiradiya ngir leeral la kii mooy kan mu ne sibti mooy doomu doom mooy sëtu rasulillahi ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa alxasin alxasan radiyallahu anhu war rayhaanate waaye mooy fleur wun bu neex voilà ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon bëgg ci ñoom moom ak moom ak rakkam di sayyidna al-Husayn radiyallahu taala anhuma léegi abu muhammad da alhasan ibn ali radiyallahu anhuma di sutu yonente mi alayhi salaam lan la wax annahu qaala radiyallahu anhuma yal na borom bi kontaan ci moom ak baayam di sayyidina ali radiyallahu anhuma annahu qaala neena hafiztu man de wottu naa hafiztu man de takk naa min rasulillahi jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wax ji da tegal bàyyil maa li nga xamante ne nii yar yi bu ko daf lay teg ci dut daf lay teg ci sikki sàkka ilaa maa laa yar yi bug tegal li lay teg ci sikki sàkka te jëm ci li nga xam ne moom du la teg ci sikki sàkka voilà moom laa la wax keroog lu day màtteem du màtte di di salo voilà yow leer dafa leer alxalaalu bay bay yi nga xam ne yow leeru la mooy yow de toute façon bokkoo yow forme bi mooy yow bokkoo ci ñi nga xam ne ñoo ko xam dëgg-dëgg ñoo xam mustabaat yooyu yow bàyyil yu lënd yi yi nga xam ne la teg boo ci nekkee naan waa man est-ce que lii ma def nii def ba pare yow da def ba pare di seeti ndax lii am na boroom xam-xam bu ko wax walla iyaazu billaah loolu la loolu loolu loolu nga war a jëfe daan baal sa tegal maa li nga xam ne yar yi bu ko moo lay teg ci but def ci xol bi rayb nga nekk ci koo xam ne sikki sàkka ilaa nga jëm maalaa yar yi ko loo xam ne du la teg ci rayb du la teg ci sikki sàkka kon nag mu ngi noonu mooy del nekk ci yaqin yu leer alquran leer na sunna leer na lañ ci nekk waane waane lu gi voilà mu neen yi nag rawahu daal dina koy solo at-Tirmidhi di al imam at-Tirmidhi voilà mi ko joo woon ci ñoom waaye Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullah alayhi wan Nasa'i ak al dañuy wax an-Nasa'i dañuy wax an-Nasawi voilà moom euh, gisoon nañ euh, ci bi ñuy commencé am na <laughs> al imam an-Nawawi ci introduction bi bi muy wax ñi nga xamante ne nii ñoom la fekk ñu bindoon ci wàllu yi ñoo xamante ne ñoom bindoon nañu ci li nga xamante ne mooy mooy mooy ci ci euh, dajale ay ay ay ay hadith arba'in xam nga foofu waxoon na la ak Abul Hasan euh, al-Hasan ibn Sufyan an-Nasa'i waaw al-Hasan ibn Sufyan an-Nasa'i ba ma naan la attention du imam an-Nasa'i imam an-Nasa'i bi nag laa doon wax bu ko jaawalee moom ndax euh, imam an-Nasa'i imam an-Nasa'i mooy kan mooy Abu Abdurrahman hmm? Euh, euh, Ahmad ibn Shu'ayb voilà Ahmad di doomu Shu'ayb wala an-Nasawi kon ñoom ñaar ñoo ko solo moom imaam ak imaam at-Tirmidhi ak moom wa qaala at-Tirmidhi wax ba ko solowee da ne xadiisul lii boo xamante ne nii bu baax la saxiixun bu wér la kon ñu yem nii ci gataa bii di ñëw ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi